wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ci axkaamu zakaa muy àttey zakat ñu ngi woon ci charte yi nga xam ne ñoo concerné alal ji nga xam ne lañuy génne zakat min maalim maxsuus gisoon nañu charte bu njëkk il faut mu bokk ci façon alal yi nga xam ne yooyu la sharia ne dañu ciy génne zakat waaye ginnaaw loolu fokk alal jooju nekk loo xam ne daa am ku ko moom moom gu wóor ci jotaay bi weesu ak bi ñuy gis loolu côté moomeel gi waxoon nañ la ne côté charia reconnaître luñ naan personnage moral wala loo xamante ne nii wala loo xamante ne nii ñoo xam ne ñu bari ñu booloo la seen alal buñ leen bu ñuy génne zakat bi duñu ko génne benn mais waxoon naa la lool ba mu des ci wàllu mawashi bu ñu agsee ci zakaatul mawaashi min al ibili wal baqari ghanam ba mu des ci wàllu troupeau yi buñ ñëwee di gis li jëm ci zakat bi ñuy génn ci bi ñuy génn ci gëléem yi ak nag yi ak bëy yi ak xar yi bu boobaa dinañ gis foofu loolu euh, dina dina mën a nekk foofu ci li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye ci yeneen alal yi waa jumhur d'accorduñu comme xaalis comme bénéfice bu ñu am moo taxoon ñu ne la ba ñuy gis mbiru coopérative bi ñoom dañuy xool ku nekk li mu ci am mu génne loolu zakat loolu oh, dañu fàtte woon préciser jataay bi weesu ñu ngi doon wax dinañ ko préciser ci début bi mais dañu ko fàtte mooy Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañu gis le contraire dañ ne yooyu yëpp mën naa nekk fépp du ci mawaashi yi kese la xolta boobu da boole génn jàpp ne mbir mi alal ji benn la même bu dee ñeenti actionnaire lañ loolu ñu génn ci zakat loolu ñoom ñoo ko waaye waa jumhur jumhurul ulama ñoom d'accorduñ ci loolu rahmatullah alayhim te loolu lañu waxoon ñu kon ginnaaw bi ñu gisee beneen charte bi mooy il faut mu nekk loo xam ne lu ñu moom la beneen bi ci tegu te muy laal alal ji <coughs> mooy mu nekk annama mooy loo xamante ne nii alal la joo xam ne day yokk wala il est susceptible de yokk bi ñu paree ci loolu gisoon nañu beneen charte muy chartu nisaabi muy buluuxu nisaab muy il faut mu yem benn seuil boo xam ne mooy lañuy wax le seuil imposable loolu jujoon nañ ko dugguñu ci détail bi parce que détail bi bu ñu ci dugg mënuñu ci dugg léegi euh, parce que façon alal yi ñuy génne zakat addahabu wal fidda or xaalis dañoo am seen nisaabu bopp seen sëyu bopp ku ci nekk or dafa am sëyu boppam fidda dafa am sëyu boppam bu boobaa lañuy xool foog naa masoon nañ ko wax que suñu argent yi ñu yor monnaie locale yii nga xamante ne moom lañ yor léegi ñoom yeen ñoomin dollar ak ñoom franc CFA ak ñoo ñële ñoom dërham ak diinaar ak ñoom riyaal le riyaal saoudien wala le riyaal iranien mooy alal yooyu noonu léegi bu ma ciy génnee zakat lu may bàyyi xel or laay bàyyi xel walla wala wala ki ci des xaalis laay bàyyi xel mooy est-ce que xaalis laay bàyyi xel bu boobaa wala nisaabu or laay bàyyi xel bu boobaa bu boobaa dinañu ko gis waaw insha allah kon mooy or ak xaalis dañu am seen nisaabu bopp boo xam ne bokkul ak nag nag la vache ak yi jëm ci ñoom nag yi ñoom dañoo am seenu nisaabu bopp seen sëy boo xam ne bu ñu si agsee ci lañ naan kii kat ah yor sow mii kat géttam gi léegi war na cee génne zakat bu matalee yeneen charte yi xar yi tamit dañoo am seen nisaabu bopp hein ñi nga xam ne mooy ñoom gëléem tamit dañoo am seen nisaabu bopp seen sëyu bopp seen foo xam ne bu fa moomeelu nit ki tollee foofee lay génne lay dóor a génne zakat léegi urudu tijaara mooy yi nga xam ne tamit dañu koy exposé di ko jaay yooyu dañoo am seen nisaabu bopp mais ñoom seen nisaab mooy ban nisaab ñoom mooy nisaabu alal ji mooy nisaabu dhahab ak fidda mooy ci yooyu noonu bi selon bi nga xam ne moom la ñuy retenir ci këne mooy zakatul mal mooy suñu monnaie locale yi ñu yor par exemple damay jox exemple noonu au pifan buñ ne woon euro bi par exemple euro bi franc CFA bi yooyu or bi mooy li nga xam ne mooy euh, moom lañ koy indexé hein bu boobaa kon dañ naan nisaabu or kat nisaabu euro kon or la léegi buñ nee missaabu or bi temps la bu boobaa loolu ku yor lu toll noonu dañuy jël lan gramme or yooyu nga xam ne mooy nisaab bi multiplier ko ak li njëg li li gramme un gramme d'or di jar ci marché bi bu ñu ko multiplier lam lay jox lu toll noonu ku ko yor ci ci ci ci ci ci euro mu def ak mooy mu yor ko ba mu matee nisaab ba mu matee sëy bi ñu lay commencer di compter bu demee ba un an tamxarit ba tamxarit jotaat wala rajab ba rajab jotaat bu boobaa nag ci lay génne zakat léegi urudu tijaara ci kaaboo bu boobaa moom urudu tijaara nisaabam mooy nekk nisaabu or foofu mooy lan mooy ne tamit na ma defoon fële ci salaire bi sa ci kii bi nu mu tudd euh, or beeg euh, ci euro bi noonu laay def ci urudu tijaara yi bu matee loolu mooy nisaabam ma daal li ciy génne li nga xam ne mooy zakaatam ak ximaaru ñoom it am nañ seen bu bopp waaw mooy orge bi blé bi ceeb bi ñoom dañoo am seen nisaabu bopp ak dugub ji yoo xam ne bokkul ak alal ak monnaie yeeg yooyu waaye bi nga xam ne mooy rikaz rikaz beneen affaire la moom dafa am bosu boppam waaw te rikaz bu boobaa dinañ gis ne sax boroom xam-xam yi à vrai dire xam nga rikaas dafa yaatu rikaas dafa yaatu am na lu ñu fàtte woon préciser mooy yow rikaas atam ma ne la nag euh, bon est-ce que jar na nga ma ciy laaj dara nañ bàyyi ba àgg fa nga ne ma non damaa bëgg nga préciser dara bala ngaa dem nga xam ne buñ ci àggee mu leer ma ne ah, waaw waxal maa ngi lay dégg nga ne ma rikaas yow danga ne woon mooy li nga xamante ne nii trésor la buñ fekk ci suuf alal joo xam ne nit ci da koo fekk ci suuf si ci biir ci biir suuf si ma ne la waaw loolu la de comme ay or ak xaalis ak yooyu nga ne ma mais yow waxoon nga ne bokkul ci li ñuy génne zakat jamaa bokku ci ma ne la ah fekk jaayu ko fekk tegu ko di ko jaay ma ne waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw jar na préciser jamaa ñoom corail pierre précieuse yooyu précieuse yooyu bokkuñu ci ma ne la waaw bokkuñu ci de nga ne ma léegi man bu dee man ba may fondement sama kër wala ba ma gasee la ma gis jamaa la bu boobaa dama ciy génne euh, euh, ricaz ñu ne la waaw dañ ciy génne ricaz kay ah oui ah oui du or ak xaalis kese <laughs> wa fi rikaazil xumus loolu noonu jamaa bi da ciy bokk na ah. waaw léegi euh, mooy euh, nga ne ma mais euh, am mooy léegi xam nga suuf léegi gars yi dañuy def ay recherche di xool yan suuf ñoo am yenn trésor yi xam nga li ñuy wax or noir waaw or mooy kii mooy lu mu tudd pétrole <laughs> foofu nag laa bëggoon ngi ñëw parce que yow bi ngay wax loolu noonu naan ricaz ricaz ricaz léegi pétrole cobalt le zinc yi ñuy jële ci suuf le phosphate gaa yi koy jële ca ca Cees ca ca àllub kaañ ak foofale phosphate phosphate ci suuf si lañ koy jële noonu ah pétrole bi fu ñu koy jële ci suuf nickel la nickel yooyu noonu pétrole zinc manganèse cobalt yooyu nga xam ne moom lañuy def ci téléphone yi bari lool naa le bassin du Congo hein ak lu man di lu mooy yooyu noonu ci lañu ci ma ci ricaz yi lañ bokk ah ndax kat ci biir suuf si lañ ko jëlee ah ma la yow eh, xam nga ricaz parce que eh, eh, li gën kii mooy ñu bàyyi ba foofu ko mais dinaa la ci wax leen na mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yooyu dañ cee amuk wuute en plus bu boobaa ñoomin pétrole ñi nga xam ne xam nga bu dee a xaalis ak yooyu mais ñoom pétrole ñoom manganèse ñoom ñoom ñoom cobalt ñoom ñoom gaayoo yële hein mais est-ce que loolu luñ ciy génne est-ce que valeur bu boobaa man bu ma jëlee or dama koy génne ci valeur u mooy ci nisaabu or ak xaalis wala dama koy génne ci ci ak bi li ma ciy génne mooy damay jël nisaabu or ak xaalis wala boog xumus kese laa ci génne loolu lépp ay ay masala xilaafiya la masala yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuti pour l'instant fii laa mën a yem yem ak ci wàll wi léegi nag boo bëggee lu gën a détaillé insha ah xanaa nga xaar mañ àgg ci rikaas ga la ñuy mujje waaw te rikaas am na yeneen i masala yoo xam ne nañ bàyyi ba àgg foofu léegi li ñu bëggoon a wax fii mooy rikaas dafa am xumusam mais bu boobaa wax naa la yii nii nga ma ci dugalal di ma ko laaj ay ñoom pétrole ak yooyu dina indi nag dere mooy est ce que nisaaba bu boobaa day nekk xumus wala day jàpp nisaabu dahab ak fidda wala dahab bi wala fidda kese ñu daal di koy étaler ci foofu waaw wala déet loolu bu ñu ci àggee insha allah dinañ gis nisaab yi moo tax nisaab yi gis ni dugguñu ci ci biir détails yi parce que ku nekk or ak xaalis dañu am seen bosu bopp bokk kook ñoom moolu du tijaara mais yooyu ak ñoom ñoom ñoom ñoom mbay meek yooyu ak euh, Euh, jur ji ak troupeau yi yooyu yépp moo tax bu boobaa bu nekk ak bërëbam incha allah ci lañ koy gis euh, léegi mu dese ñu ci charte yi lan lañu waxoon bi passé lan lañ ano lañu annoncé woon ci charte yi ne moom lañuy gis tey ah, kan moo ko fàttale ko mooy xawalaanul xawla la xawla mooy at mi mooy ne alal ja ba mu matee nisaab xam nga ci nisaab lañ jóge condition nisaab lañ jóge mooy nga am nisaab rek doyul mais il faut mu mat un léegi laaj bi mooy est-ce que alal yépp moo soxla am am un wax nañ la nag atu jullit la du janvier du février du mars avril mai juin juillet août septembre du yooyu de du at moom at mi ñu lay wax mooy ñoom muharram safar rabiul awwal rabiul thani gaa yooyu wax at moomu lañuy ñuy wax ah. moomu la wax waxuñu beneen at waxuñu meneen at mooy atu jullit ci wolof yu ñu naan ko atum wolof weer wolof ah kon loolu lañu soxla léegi xawalaanul xawli mooy kon inna iddata shuhuuri inda allahi ithnaa ashara shahran fi kitaabillahi yawma xalaqa as-samaawaati wal ard minhaa arba'atun hurum waaw falaa tadlimuu fiihinna anfusakum wa qaatilul mushrikiina kamaa yuqaatilukum wa qaatilul mushrikiina naka la waxati foofu way inna ciddata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahra fi kitaabillahi yawma xalaqa samaawaati wal ard minhaa arbaatun xurum falaa tadlimuu fiihinna anfusakum gisoon nañ ko ci suuratu tawba suñu boroom ne woon ne inna iddata shuhuur inna iddata shuhuur inda allah itna ashara shahra mu ne euh, li nga xam ne mooy iddata shuhuuri inda allah nombre weer yi limub weer yi fabur yàlla itna ashara shahran weer la fii kitaabillah loolu mooy ca dogalub yàlla bu njëkk ba lii la yàlla def ca lawxul mahfuz lii la lii la buur yàlla dogal këne moom at mi douze mois la yawma kañ xalaqa samaawaati bël kan la ko yàlla def ma xalaqa samaawaati wal ard ndax pour temps bi am il faut espace am bu espace am bu bu es pour temps am il faut kii am mooy mooy espace bu espace amul bërëb bu amul temps am àddina bi bu amul woon fii nii ñun duñu fi toog di wax temps yow ma bés ba nga xam ne xalaqala bind asamawaati asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf minha am bokk na ci weeru arbaatun xurum muy weeru xurum yi ma zalika diinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qaatilul mushrikiina kaffa kama yuqaatilunakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqiin waaw kon douze mois yooyu moom la alquran moom la wax fii ci zakat mooy at mi lay wax xawalaanul xawli il faut mu mat douze mois mooy weeru jullit mais nga ne ma man bëggoon naa am am naa benn laaj boo xam ne baal ma laaj la ko xam naa diñ ci ñëw mais baal ma laaj la ko nañuy def affaire yi pour ay sous ay question question réponse QCM ma ne la non QCM du dox mais daal question réponse quoi bu jaree yaatal dañ koy yaatal léegi bismillah sal laajal ma ne la mais euh, kon façon alal yi ñu fi wax yépp or xaalis euh, mbay mi li jëm ci mbay mi ak li jëm ci urudu tijaara ak li jëm ci euh, bëy yeeg xar yeeg ñoom nag yeeg gaa yooyu ñoom ñépp ñoo soxla at mu mat at ni buñ matee nisaab bu matee c'est imposable mu xaar at ma la ah non non nag ah non mu ko kooku muk ko ndax yii xam nga yàlla conserné ma la am naq day ni mooy oor ak xaalis ku fi yor oor ak xaalis hein mu mat nisaab mu mat say imposable bi at mam weer wam ko matee ci ngay commencer di compter boo compter ba beneen weer wa at ca at ma ca tegu mu ñëw bu boobaa nag ci ngay dóora génne zakat ci loolu na ko noonu fidda waaw waaye concerné na lan li nga xamante ne nii ah, mooy xar yeeg gëléem yeeg nag yi ñoom it dañuy mat at waaw dañuy mat at bu ma yoree nisaabu nag mayor yor nisaabu nag sëy ci ay nag loo xam ne mat na sëy imposable bu boobaa damay compter ba at ma ñëwaat ma daal di ciy génne zakaatam bu dee wàññeekuwul entre temps xaalis bi ñuy wax tamit ak or ak suñu mone locale yi loolu mooy loolu mooy condition bi ah mooy bu dee dafa wàññeeku bu boobaa mooy matatu ko entre temps loolu kenn dootul compter ci loolu parce que matatu ko. mooy yoo xam ne imagineel mu ngi yoroon euh, euh, loo xam ne mat na say imposable ci ay xaalis ci ay euro wala ay franc ci weeru màggal ñu dem ba weeru tabaski ba weeru tabaski moom affaire bi matoon na loolu mu ngi mu ngi continuer di ko mat waaye mu jekki après ci weeru tabaski ji ah <laughs> mu war a shiraa'u xar mi sawaay alxaruufu kapsu bi mu war koo jënd dépense kii mu xam ne moom bon bi mu amee salaire am wala li muy am lool rekk doyul mu jël ca la mu dencoon hein ne nag après dal di ci génne li nga daal di ciy jël nisaab bi rës matatul di nisaab bu boobaa kenn du ko ne hé non mooy affaire bi jeex na waaw nisaab bi rës na amatu ko amatu ko c'est zéro parce que matatul nisaab mooy bu matee nisaab ngay commencer di compter mais fekk matu ko ket doo compter dara bu doon par exemple dañ ne nisaab bi mille euros la waa ji am 4900 euros wala 4950 euros 4998 euros kooku kenn du ko ne commencer compter. parce que moom àggul nisab bulughul nisab te charte la il faut mu mat cinq mille euros ba pare mu doora commencer compter ban weer la ko mat mu daal di def loolu kon loolu la hein mu ngi noonu naka noonu euh, moo jëm ci wàllu xar yeeg bëy yeeg yooyu yii may wax nag am na ay exception yoo xam ne euh, euh, maa la doon tuddal almaalul mustafad bu ñëwee ci alal jooj nga xam ne nit ki da koy am loo xam ne bokkul ak cosaani alalam mu koy am loolu nan lay def est est-ce que bu boobaa moom dañ koy dañ dañ naan alal jooju bu ma ko mooy comme bonus exemple bonus bi ñu waxoon man am naa sama salaire bu ñu xam man bu ma jotee sama sama salaire ba fay ba fay ba fay li nga xamante ne mooy samay euh, dundal génn li ma war a dunde ak sama njaboot ak ñi nga xam ne dundal leen daf maa wat mooy sama njaboot fay ci samay facture def ci yooyu yépp li des ma teg fële ma ma ma ma am lu may ab condamné hein j'espère que ñenn ñi xam nañ luy condamné mooy daal ma am loo xamante ne benn boyot la boo xam ne sama benn kees la daal personnel boo xam ne ci laay denc sama alal boo xam ne moo xam ci banque bi laa ko def wala man maa koy dencal sama bopp ginnaaw bi ma génnee yi ma war yépp loolu des ci sama salaire ma jël teg fële kenn du la ne teg nga tey aywa nañ commencé compter déedéet yow konteel mois boobu muharram la woon aywa gaawal wala mbir mi Sha'bâne la woon acca acca acca commencé compter non non bu dee leen denc comme exemple bi ñu joxe woon sànq mais affaire bi 5000 euros la waa ji bi mu fayee ay ay kiiwam yépp yi ko war bu dee waa ji la fay na location am bu dee waa am ay facture fay na leen. yi mu war a kii jën def na jënd na dund gi lépp mu teg la des mu jël def ci compte bi mu nekk 1000 euros kenn du ko ne yow tay la la nga ne la de mois Chaban ban ki ñu ne la acca tàmbalil ko déedéet parce que bu luuxul nisaab ci la ñuy commencer ko kenn du ko wax parce que ma taxul léegi bu demee affaire bi di wër ñu def 5 mois. 1000 euros yi di fa ne beneen weer bi pare mu amaat 1000 euros naa mu defaat ci compte bi muy def noonu ba ci cinquième mois bi mu daal di mat nisab voilà mooy 5000 euros yi ñu wax 5000 euros yi guise d'exemple la de waxuma kenn ne zakaatu euro loolu wax naa la dinañ ci ñëw zakaatu xaalis yi ñu yor waxuma la da guise d'exemple la mooy. manoon naa sax wax bu ñu jëloon exemple ne deux euros mooy mooy nisaab bi lii exemple kese na bu ko kenn dégg dem naan ah ah c'est <laughs> dégg naa ne waaye yow loolu moom du ko mas joxe ah waaye yow sama ginnaaw ba nag cinq mille loolu moom ma moom c'est ban cinq mille euros laay at ba at loolu man la ne mooy man du joxe sa carte waxuma la loolu de. te denc ay 3000 ba at yow waxuma lool li guise de en guise d'exemple pour joxe exemple keesee la waaw bu ma nee maa ngi joxe exemple xoolal exemple bu doon damaa naaw ba ci kaw est dafa tekke ne man damaa naaw ba ci kaw ah non comme c'est pareil waaw lu ma doon wax waaw kay kon waaye bu ñëwee ba ci cinquième mois bi fekk mu mat exemple bi ñu joxoon cinq mille euros mooy sëy bi bu boobaa lay commencer di compter ci cinquième mois bi jàpp mois boobu commencer di dem mois boobu muy dem di dem ba ba mois boobu ñëwaat ca at ma de tegu fekk fa cinq mille euros wala lu ko ëpp bu boobaa lay génne zakat mais bu bu mois bi mu matee nisaab demaate wër ba beneen année bi bi muy ñëw fekk mbir yi rësaat nekkoon quatre mille euros kooku du joxe zakat parce que matalul li nga xam ne mooy sëri bi nga xam ne ci la war a joxe impôt muy ci la war a joxe li nga xamante ne nii mooy zakat foog naa foog naa nii leer na naka gëléem gi noonu naka xar yi noonu léegi bu loolu leeree wax naa la am na exception ci alal ji nga xam ne comme bonus bi ma am sama salaire comme loolu mooy bi mu matee ñun exemple bi jëloon sànq cinquième mois bi ci la mate cinq mille mu nekk nisaab bi léegi ba at ma ñëwaatee ma fekkaat fi cinq mille euros sama compte wala lu ko ëpp ma am bonus est-ce que bonus boobu dama koy utal at mu bees est-ce que moom dama koy départal at mu bees moo xam ne bonus boo xam ne ci sama liggéey lañ ma ko joxe parce que lii la wala alal yoo xam ne ay prime ak yooyu est-ce que dama koy comptabiliser même bu dee ne tey laa ko jot boole ko ci loolu laa ne dinañ ko gis ci masala al maalul mustafad ak intérêt yeeg ak ñi nga xam ne am na yeneen cas ñoo xam ne ñoom salarié yoo xam ne entreprise yi moom mooy jël mooy fab euh, lenn ci seen salaire yi euh, mu bokk ci chiffre mu ñu boole ko ci ci ci ci ci alalu entreprise mais mooy ñu ko bloqué leen ko fenn ba pare neneen neneen nag muy ay xaw muy prime la am lu ne man comme que yooyu je ne suis pas carré là-dessus moo tax ah ab baax la laaj mooy recherche ba pare pour man ci wax loolu moo tax maalul Moustapha mu koy repousser ba léegi waaw mooy bon on pourrait wax ci léegi mu jeexam ah, mais mooy yu bari dinañ leen sut mooy am na réalité yoo xam ne man dunduma ko te xaw ma leen waaw dunduma loolu te xaw ma leen te dafa concerner affaire bi bu dee ne nag ah xamoo leen d'abord ah la ngay wax nag waaw dina jariñ moom ndax am na lii nii lii ñuy wax nii boroom xam-xam yee ko leeral ah boroom xam-xam yee ko leeral mooy euh, mais waa jamono ji ñoom yi nga xam ne yu bees la wala euh, yooyu mooy bu dee xamoo lay biitu mënoo ci wax ah. waaw mënoo ci wax de ndax sinon li ngay wax boo ci jéemee wax xamoo leen da ngay ci côté plaque bi waaw léegi kon mooy façon alal yooyu kon loolu ay exception la ci mooy xam nga question la bonus boobu nga koy def ndax dama ko ciy boole ndax maalul Moustapha à vrai dire comme li boroom al-Mughni wax dafa am trois façons mooy alal bi nga xam ne man dama am alal yoo xam ne ah sama cosaan sama alal sama cosaanu alal hein am lu ci yokk léegi li ci yokk soit mu nekk loo xam ne partie la ci alal jooju kon salaire bi ma am rek ñu jox ma bonus wala ay prime yoo xam ne dañ ma ko bloquer ba pare ne ma euh, fii moom leer na yaa ko moom ñu mën ko suivre en temps réel ñaataa fa ne wala par mois ñaataa fa ne mais ñoom dañ naan la balal pour ñu débloquer la ko il faut mu am lu am lu jàmp wala loo xam ne soxla bu rëy bu taxaw ngir ñu mën la koo débloquer loolu ana mooy àtteem alal ju mel noonu. am na lu ci junjoon bi ñuy gis euh, am na luñ gisoon zakaatu duyoon dette ah loolu am na luñ ci junjoon mais dinañ ci gën ñëw ci yaatal insha allah léegi après lii après kon mooy nisaab bi lañ doon wax est-ce que kooku tamit alal ju mel noonu day xaar zakat day xaar euh, euh, xawalaanul xawli un an est-ce que dañ koy jëlal ak mu bees ne waaw kon tey lañuy compter pour moom léegi ba nga xam ne moom alal dañ fi amoon avant te mu mat nisaab mat xawalaanul xawli nga nga nga joxe lool zakat kanta bu bees bii muy prime bi nga am muy lu nga teg ko fee moom di xaar mu mat at wala mu mat fekk bu dee ne bi ñëwee dafa mat nisaab nga xaar mu mat at wala bu dee matul nisaab nga xaar ba amaat leneen lu ci yokk ba mat nisaab nga commencer recommencer est-ce que noonu lay demee loolu lañu masala boobu ci maalul mustafaat allah lañ koy gis léegi mu des beneen côté xar yeeg bëy yeeg gëléem yeeg nag yi mooy est-ce que gëléem yi xawalaanul xawli hein mooy mais attendez est-ce que foofu nga ne ma ma ne continue continue am na lu ma la bëgg laaj ñett may ma tuuti mooy est foofu noonu euh, bu ma yoroon samay foog naa joxoon nag exemple boobu bi ñuy jeexal jataay bii weesu dama yor samay xar ma daal di yor dama yor samay xar ma yor trente-cinq xar hmm? yoo xam ne ci mois rajab laa leen am moom mat nañ trente-cinq mois rajab après ñuy dem di dem ba un mois avant mois rajab di di ñëwaat ci at mi ci tegu sama xar yooyu am yu ci jur cinq xar mu mat quarante est-ce que bu boobaa dañ naan la bu mois rajab bi jotee dangay zakat affaire parce que mat na quarante est-ce que loolu mën naa ni am déet loolu nañu ko bàyyi tamit ci maalul mustafaan xawalaanul xawli est-ce que foofu noonu day dem jusqu'au bout wala dañ naan non matu ko woon mu ngi koy door a mat kon dañuy door a commencer voilà hein mu ngi noonu en fait xam nga li tax yi bugguñu indi réponse bi léegi mooy day nekk ay répété après day nekk ay répété après hein léegi mu ngi noonu waaw kon léegi nag waaw li wala bëggoon laaj mooy mais ana dalil xawalaanul xawli ma la bala ngaa àgg ci loolu may ma parce que nekk ci yan façon alal ñoo am loolu wax nañ la or xaalis xarak géléem nag ak ñooñu ak bëy ak urudu tijaara waaye nag am na loo xam ne amul xawalaanul xawli mooy mbay mbay mi amul loolu noo mbay ci mbay amul loolu am mbay amul loolu mooy bu ma culture defee ay culte mooy la culture cultivateur bi moom buy buy génne zakaatu récolte am soxlawul ñu naan ko ah génne nga ko ah, euh, tool bi ñor na góom nga waaw léegi téyal xawalaanul xawli bu matee nisaabam téyal bu dee fii ba at mi jot jotaat na fi moom bu boobaa Eh, ci ngay door a mën a génne zakat dañ naan la fii nii nag bokk ci xawalaanul xawli du daw ci wàllu mbay te du daw ci wàllu rikaaz rikaaz biñ doon wax sànq moom it laa yaxtaaju ilaa xawalaanil xawl moom it soxlawul ab at mi matin non non cay cay sharia bi cay sharia bi hein cay sharia bi cay cay sharia bi kulluha xikma kitaabun uhkimat aayaatu hein Allah ay aayam dañoo xereñ suñu borooma leen moo def ci ñoom xereñ goo xereñ googale moo def xereñ googale léegi mais mais mais nañ bàyyi noonu léegi nga ne ma waa yow li nga doon laaj sànk waxal ma dégg nga ne ma anasa dalil laa bëggoon ñu ne la dalil bi euh, mooy xadiis la yoo xam ne bon bu dee ne lu ñu ne ci yonent bi alayhi salaatu salaam la jóge direct mooy xadiis bi xadiis yi koy wax am nañu problème mooy ne li li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy mawquuf la ci saxaaba yi la yem radiyallahu anhum waaw comme bokk na ci xadiis yooyu xadiisu mawlaana ibnu Umar ibn Umar Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci xadis boo xam ne dañ ne ci yonent mi alayhi salaatu salaam la ko jële mu ne laa zakaata fi maalin hatta yaxuula alayhi al-hawl laa zakaata amuluk kenn du génn zakat fii maalin ci benn alal xatta ba kera ndere yaxuula yaxuula aleyl al xawl lu dul at ma fekkaat fa alal joojale mooy mu def un at un an bi al imaam ad-Daaraqutni moo ko soloo naka noon al imaam al Bayhaqi raxmatullah ci xadiisu mawlaana ibnu Umar ci xadiis Mawlaana ibn waaye xadiis bi wérul comme li al imaam al xaafid ibn Hajar wax ci talxiisul xabi alxabiir mu ne euh, moom al imaam al xaafid ibn Hajar raxmatullah alayhi mu ne xadiis bi Ismaayil ibn Ayyaash moo ne ci càllale bi te xadiisam buñ ko jëlee ci ñoo xam ne bokkuñ ci waa mooy day nekk xadiis bu da'if waaw léegi waaye xadiis bi dafa en tout cas dafa wéradi waaw lii nga xam ne mooy li gën dëgër mooy ne yi ciy wax yépp yi ciy wax yépp mooy ci saxaaba yi radiyallahu anhum la yem la yem waaye même bu dee xadiis bi daif na lii boroom xam-xam yi ci lañu dëppoo waaw ci lañu dëppoo ci façon alal yi que il faut mu mat at ijmaa daanaka am na nag benn wuute bu ndaw bu ci am waaw waaw boo xam ne am na ci waaw al imaam ibn rushd par exemple moom nettali na ci bidaayatul mujtahid rahmatullah alayhi kene ci mawlaana ibn abbaas ak ki nga xam ne mooy seydina muawiya ibn abi taa Muawiya ibn Abi Sufyaana loo xamante ne wuute na ak ak li nga xamante ne nii mooy mooy lii kon loolu loolu loolu wuute la waaye lii mooy li boroom xam-xam yi ci lañu dëppoo en tout cas boroom xam-xamu l'islam bi dañoo mujj dëppoo ci lii waaw waaw que ne xawalaanul xawli fokk mu am léegi nag euh, mooy ginnaaw bu ñu xamee kon lii ci wàllu xawalaanul xawli euh, que mbir mi boo amee nisaab day mat at parce que sharia moo ko def ndax lan alaa ya'lamu man xalaq allah euh, xoolal bu doon ne affaire bi comme li al al imaam Ibnul Qayyim baa nga doon wax keroog naan hee ci Zaadul Ma'aad def mu nga fay di développer yu am solo foofu ci côté bi <laughs> xam nga zakat suñu boroom da koo instaurer mais dafa prendre en considération état wu xaalu way ñàkk ñi moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne tuxadu min wa turaddu wa turaddu ala fuqaraa'ihim alal ji buñ ko jëlee dañ koy delloo ala fuqaraa'ihim ci ñu way ñàkk ñu ñi mais suñu boroom dafa prendre en considération état wu ñiy joxe zakat il faut pas ñu teg leen lu ñu attanul waaw ndax zakat gis nga xawalaanul xawli gi yërmande gu rëy la ci wàllu alal yi nga xam ne ci yi ñu joxe zakat yi mu ko doon mooy il faut mu mat at parce que bés Euh, maa ngi ko maa ngi gis ku mel ni al imaam ibn al qayyim ci zaadul ma'ad mu naan euh, ndax affaire bi euh, bu doon ne weer wune la hein wala ajjuma ju ne bu doon ne ajjuma ju ne wala weer wune lañuy la ñuy joxe zakat yi dina metti ci côté waa jiy joxe hein waaye bu doon ne dañu naan jullit bi boo joxee zakat benn yoon ci sa dund doy na comme shahada tey ne rek boo ko xasee wax moom jeex na yow boo xasee joxe zakat benn yoon ci sa dund jeex na bu boobaa kan mooy am problème mooy way ñàkk ñi suñu boroom nag mi nga xam ne moo gën a xam ñi mu bind te moo gin a xam lim bind def loo xamante ne mooy li gën maandu mooy mu def ko par at nga xam ne way woomal bi ki nga xam ne wala ki nga xam ne moom parce que buñ naan oomal fii wala riche tekkiwul koo xam ne ñun li ñuy dégg ci riche léeg lekk waxoon naa la bari na fi koo xam ne jàpp na ne moom fii mu ne moom comment pare na jàng bay liggéey ba am salaire ak yooyu mais jàpp na ne ba léegi moom étudiant la ba mu dëkkee neuf mètres carrés ci lay xoole boppam ba léegi alors que am na njaboot am am macha allah état wam bon macha allah na quoi mais moom mu ngi jàpp ci boppam que lee ba léegi étudiant la. mooy waxuñu ay riches yi ñuy dégg de jàpp ne foog nga nekk am Bill Gates wala yooyu waxuñu ñooñu waaw mooy li ñu xamee ci France classe moyenne ak ñi nga xamante ne nii ñoom weesu nañ seuil de pauvreté bi te tamit mën nañ ci génn ñooñ lañuy waxa ah. mooy classe moyenne jëm kaw waaw ba ba ba waaj yor qanaatirul muqantara waaw mooy mu ne sharia nag def mbir mi loo xamante ne mooy maandu teg sharia mu def ko par at waaw par at nga xamante ne nii ki nga xam ne mooy joxe zakat du metti ci moom te li ñu koy laaj bariwul li ñu koy laaj bariwul en plus mooy mbir mi suñu borom day gën a barkeel mbir mi bu ko defee li wajhillaahi azza wa jal léegi nag bu ñu rombee ci lii mu des kon pare nañ ci xawalaanul xawli kon du alal yépp moo war a mat at mbay mi moom amul ñu ne la mbay mi li tax amul xawalaanul xawli mooy aaya wa aatu xaqahu yawma xasaadi suñu borom boobu moo délimité kañ dañ koy joxe moo ne wa aatu xaqahu joxe leen zakaatam ak ja ca war di zakaatam yawma xasaadi bés ba nga xamante ne ci ngeen ko góobe loolu moo tax mbay mi moom soxlawul xawalaanul xawli kantaarikaas moom it soxlawu ko waaw rikaas soxlawu ko rikaas soxlawul at mu mat at moom dañu koy mën a daldi joxe ba nga xam ne ci la ko waa ji daldi yor ah léegi nag ginnaaw lii bii mujj mooy te foog naa masoon euh, signalé woon nañ ko mooy alal ji ginnaaw bi nga xamante ne nii bokk na ci façon alal xoolal ci nii dañuy récapituler waale en même temps charte yi gisoon ginnaaw bi nga xam ne bokk na ci façon alal yi nga xam ne dañ cee war a génne zakat deux mu nekk loo xam ne dañ koo moom daa am ko ko posséder daa am ko ko moom mu bokk ci façon alal yi nga xam ne day yokk quatre mu bokk ci façon alal yi nga xamante ne nii moom alal boobu mat na sëy bi tax ñuy génn zakat sëy imposable beneen bi mooy moom bu dee yi nga xam ne ci alal yi nga xam ne day mat at il faut mu mat at bu matee ni sàb bu amee sëy imposable bu ci àggee il faut mu mat at àgg na ci léegi nag dafa am boo xam ne maanee la yii ñu lay wax nii yépp ay mawaanee lañ mooy bu ci am rek day tax zakat bi dooñ ko mën a joxe waaw mooy il faut mu daldi set ci mawaanee yi mooy yi nga xam ne ça empêche hein ça exonère ça la personne de donner la zakat da koy exonérer léegi. Euh, di ci mujj nag mooy il faut ginnaaw bi mu remplir yépp mu mucc ci li nga xam ne mooy det yi waaw mooy waaye bu remplir lii yépp affaire bi nisaab bi am na un mais ces créanciers ñu ngi taxaw 5000 <laughs> euros ba léegi exemple bi ñu joxe moom yor na fi 5000 euros ba mat at mais <laughs> ndekete sawaay dafa yoreel gaay gaa yi taxaw na ko ha moo Ceerno fay ñu suñuy mbir Ceerno fay ñu ah bu boobaa nag na moom kenn du ko ne nag kaay génne zakaat ji mooy day joxe day fay gaa yi da leen fay bi <laughs> parce que da leen a yoreel kon assalaamatu min ad-dayn wala alxuluwu min ad day set ci det yu mu yoreel ay nit waaw même bu dee am nañu naan non attends bu dee det la boo xam ne du dañ koo taxawu bu dee dañ koo taxawu dëgg la bu boobaa day joxe day day day day moom moom du fi nekk naan day génne zakat day fay boru gaay mais bu dee kenn taxawu ko kooku noonu kenn mooy day joxe zakat hein waaye li gina a dëgër daal mooy ne yooyu yépp ci yem waaw yooyu yépp ci yem mooy daal waa ji daal bu amee ay det zakat war ko mooy kooku noonu ci ci ci yoon bokkul ci ñi war a joxe zakat parce que bokk na ci ñi nga xam ne bi ñoom la ñuy mujjee gis après euh, avant ñuy gis rikaz mooy min euh, li ashxaasin maxsuusin nit ñu jagoo ñoon ñuy jox zakat mais waa ji nga xam ne wal gharimiina mooy gaa yi nga xam ne dañoo am ay bor dañoo endetté wu ñooñu dañ leen a war a jox zakat léegi kon naka la ñuy ñëwee koo xam ne moom dañ koo war a jox zakat naan ko joxee zakat ku endetté wu ñu naan ko joxeel zakat moo tax kooku li gën dëgër kenn bu ko jox surtout bu dee zakatul mal am na nag par exemple ci maalikee yi rahmatullah yi te wax bu dëgër la ci ñoom que ne ah il faut faire attention salaamatu minad dayni googee dees koy seetaan par exemple mooy 5000 euros bi ñu waxoon waa ji yor 5000 euros yoreel ay nit. walla yoreel benn waay 1000 euros te 1000 euros yooyu mu ko yoreel bari ci këram di matériel yoo xam ne bu ko jaayoon benn man koo fay bu boobaa dañ naan ko aar ah, kooku kenn du ko teggil bi voilà ndax moom il suffit mu jaayoon lee man koo fay kenn du ko kenn du ko bàyyi waaw kon loolu la moo tax ñoom dañ ne condition bi ñu teg ngir ñu mën a teggil sakaat waa joo xam ne dafa am dette mooy il faut mu bañ a am loo xamante ne nii mën na koo jaay ngir fay ci detam bu dee am na ko dara kenn du ko teggal kenn du ko teggal waaw waaw léegi euh, mu am dette boo xam ne bu dee ne am na loo xam ne nag moom moom moom c'est c'est une mooy bu dee ne man waa ji nisaab bi cinq mille euros la moom mu yor huit mille euros dette bi mu yor nekk trois mille euros loolu moom day fay trois mille euros après joxe zakat ci cin mille euros yi léegi nag bu dee ne moom ci huit mille huit mille euros la yor ñi mu yoreel yoreel leen quatre mille euros hein bu boobaa te te nisaab bi di cinq mille euros bu boobaa mooy bu ko fayee moom du mën a joxe li nga xamante ne. mooy zakat léegi nag euh, côté li nga xamante ne mooy côté mbay mi ak ak ak ak jur ji ñoom dañ ne loolu moom dara la ko euh, comme waa xam ne dama laa ma ma ma man aw xaalis mais am na ku ma yor 2000 euros wala mais ma yor ay nag wala ay xar ginnaaw bi ñu xool dañ ne noo loolu moom même bu ñu xoolee que ni am na feneen fu mu fayee fu mu lu mën a jaay fay loolu lay jaay fay ba pare mu mu zakaat xaram yi ak ak li nga xam ne mooy toolam yi mais ñu ne sax même bu dee ne sax amul lu mu faye det bi du tax loolu wàcc na mooy ndax. lii nii moom euh, euh, da koy mooy ci côté jur ji ak côté li nga xam ne mooy euh, mbay bi bu boobaa da koy joxe waaw léegi nag parce que ñoom nga ne ma mais mais mais seen teqantal bii daal man jaaxal na ba man je ne comprends rien parce que lii où est logique ñoom ñu ne la logique bi ñoom fenn lañ ko teg parce que dañ ne ki nga xam ne daf la lebal xaalis day am xijri ci yow moom bu ko neexee man na nekk koo xam ne blocage lay doon ngir nga mën a soppandeku def ci alal ji la nga bëgg a def parce que moom moom moo la ko lebal mooy moom man na constituer blocage alors que bu dee xar ak mbay mi kooku mënul nekk blocage mooy waa ji nga yoreel moom mënul nekk blocage ndax moom naturellement lay yokk xar yi naturellement la ñuy jurante yooyu mënu la nekk blocage kon nag bu boobaa moom moom waaye ndax yoreel nga nit loolu waru la mën a bloquer zakat bi waaw ñoom foofu lañ ko xoole foofu lañu xoole affaire boobu euh, waaye waaye euh, daanaka mën nañ ne daal même bu dee teqantal bi moo euh, rafet na te tamit xalaat euh, lii bu kii la mais fekk waajee ngi nekk koo xam ne ku ami det la daal mooy kooku kooku naan ko génneel zakat day jafe ba mu des teqantal bi ñu waxoon mooy mu nekk euh, det boo xam ne waa ji yaakaar mooy xam nga xam nga fii li ko wuteeg fee mooy det yi ñu doon gis xam nga bi ñu doon gis det yi fan yee dañ ne mooy det bi nga xam ne waa ji yaakaar na ku ko remboursé ak det bi nga xam ne waa ji yaakaaratul ku ko remboursé ñun nekkuñu côté boobu côté bi ñu nekk mooy waa ji ñu lebal xam nga fële le créancier lañ doon xool est-ce que dafa war a joxe zakat wala déet ñenn ñi ne ñoom ñaar ñépp kenn du joxe nii le créancier nii waa yi nga xam ne mooy euh, l'endetté ki ki nga xam ne moom moo endetté wu kenn du ci joxe zakat fii nag wax ji mooy waa ji nga xam ne moo leb waa ji ñu lebal kooku bu yoree loo xam ne mat na nisaab te mu yoreel nit ñi zakat loolu mooy wax mu yoreel nit ñi ay bor waaw léegi euh, waaye insha allah daal mooy ne waa ji nga xam ne dafa am ay det waa ji nga xam ne daal dafa am ay det kooku du joxe zakat day joxe lan day fay gaa yi parce que àqu nit ñi la da leen di fay ba pare da leen di fay ba pare ak lu man di doon moo xam zakat yu euh, zaralaak yooyu yépp da di fay bu boobaa liñ koy wax dañ naan ko sa loolu comme que àqu yàlla la mooy danga leen di fay ah danga leen di fay mooy àqu nit ñi la te côté zakat ñi am na yoo xam ne àqu yàlla àqu ay yuqda dëgg la mais mooy ne nit ki mënula ñëw par exemple ñu ne ko sawaay xam nga bu dee eh, eh, état ab état mooy récolter zakat yi nit mën na ne man daal sawaay ngir bañ a joxe zakat damay bàyyi bañ may nar kii man ne leen j'ai des g j'ai j'ai j'ai des dettes à payer xam nga bu léegi ak bancarisation bi loolu moom day simple dañ naan la kii aywa mais mooy imaginer loolu amul mooy wala bon moom mu ne dañ maa lebal da dama am ay dettes kenn du ko déglu ci loolu kese il faut mën day preuve yu war ne moom dafa endetté wu ba tax mënuñoo jël ci moom zakat léegi mu des beneen côté mooy boo xamante ne ni hein ah, mooy bu dee ne waa ji mu koy génneel boppam comme ñun léegi suñu jamono ji ban état moo fiy taxaw naan ñu génneel kaay génne def hein mooy lan mooy ne euh, dañu naan waa ji bés bu ne moom Euh, dafa am ay det bu boobaa digganteem ak boroomam la te amul det loolu digganteem ak boroomam la mais bu dee dafa am det na fay ay detam ba pare la ci des bu dee mat na zakat mu génn nisaab mu joxe ci zakat bu dee matu ko du ko joxe insha allahu loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te mooy li nga xamante ne nii moo gën a ànd ak ruuxu sharia dëgg la <coughs> dëgg la mooy man nga ndax côté bële man nga ne moo miskin yi nag nga xam ne alal ji alal lu ju ñuy gis tool bi ni mel ba jot joxe zakat jot ngeen ne gaa yi duñ jox zakat par loolu moom noo ak tamit affaire bii lii amul benn xijra amul kenn ku ko bloqué ci wàllu zakat non kooku kii que mbir mi boog mën a mën a mën a fluctuer wu mu man mën a produire comme xar yeeg mbay meeg yooyu comme ni mu ma nekk ci alal ji ndax diwa ko moom lii amul foofu kon booba waa ji war naa fay dañ naan non non non parce que aqu miskin yi lu muy rëy rëy rëy aqu waa ji nga xamante ne nii moo moom alal ji ba pare am ay det yu mu war a fay kooku kay moo war a jiitu waaw ibda bi nafsika summa bi man ta'ul tàmbalil sa bopp ba pare tàmbalil sa bopp bu boobaa manuñ ne waa ji eh, eh, yori det ba pare joxe zakat ba pare gaa yi war koo topp après loolu saa waay <laughs> ah, moo tax insha allah daal li gën a dëgër ku fi ami det wax naa la nag nga nga séparé ko masala miñ gisoon ci wàllu det yi boobu waa ji lebale moom lañ doon wax waa ji nga xam ne le créancier moom lañ doon wax est-ce que dafa war a génne zakat ci alal joo xam ne yaakaar na ne dina ci jot ñu ne la waaw day xool alalam ji mu yor mu koy booleeg alal jooju ngir génne ci zakat bu dee ne alal la joo xam ne moom yaakaaru cee jot du ci génn benn zakat ba mu ko jotee même bu dee def ne dix ans benn yoon kese kiy génne zakat loolu wuute nag ki nga xam ne tey moom moom lañu moom moo war a fay bor bi mu am loo xam ne mat na nisaab mais nag fayagul ay borom bu boobaa borom yi ñoo jiitu borom yi ñoo jiitu mooy da di fay ba pare après lu ci des bu dee mat na nisaab mat na kii ba mu remplir les yi mu daal di fay bu dee ne nag remplir ko matu ko après ba mu joxee soit alalam ji yépp la yóbbaale kooku bu dee alalam ji yépp la yóbbaale moom day war a bokk ci ñi nga xam ne zakat yi ñu collecté bu dee réew mi wala ñay joxe zakat dañoo war a xool waajooj daal di koy jàppale daal di koy jox ndax moom dafa bokk ci ñi nga xam ne yeeyoo nañoo jël zakat bu dee ne nag fay na ba pare mu des loo xam ne manu cee joxe zakat ko kenn du du joxe zakat bu dee na nag daa fay ba pare la ca des mu man cee joxe zakat remplir nañ leen conditions yi bu boobaa lay door a joxe zakat wallahu taala alam kon ci kaw noonu jeexal nañ shurut yépp nag waaw kon bu ñu récapituler shurut yi nga xam ne ñoo jëm ci min maalin maxsuus aju ci alal ju jagoo mooy il faut d'abord alal yi ñu mën a génne zakat mu bokk ci alal façon alal yi nga xam ne zakat sharia dane yooyu war nañ cee génne zakat deux alal jooju nekk alal ju ñu moom trois mu nekk mu nekk alal jooju mu mat li nga xam ne mooy nisaab hein wala trois mu nekk loo xam ne day yokk alal joo xam ne day yokk quatre mu mat loo xam ne mooy nisaab cinq mu ne am xawalaanul xawli ci yenn yi mais pas ci yëpp ci yenn façon alal yiñ la wax yooyu ñooy am un an moom lañ moom lañu conditionné mu am un an six mooy mu dal di deñ ba set wecc ci li nga xam ne mooy ay def waa ji joxe waa ci alal joo jële def yi set ci wecc ci alal ji ba pare après nag waa ji mën a joxe joxe zakat insha allahu taala kon nag foofu la yem bii di ñëw nag lañuy dugg nag ci wàllu euh, zakatu bu ci nekk ci yi ci façon alal yi ñuy joxe zakat mooy dañuy njëkk a gis am naq day muy ñaari monnaie yi ak zahabu wal fidda lan mooy lan mooy seen seen seen nisaab ah nan la ñuy génnee zakat bi ak yooyu léegi bu ñuy gis yooyu ci lañuy gisaale insha allah zakatu salaire waa joo xam ne salaire la am euh, waa ji nga xam ne ndax buñ gisee or pur xaalis pur ñu gis seen zakat ñoom ba pare ju dóor a gis suñu monnaie yii ñu yor léegi xaalis yi ñu yor ñoom lan mooy seen zakat ak waa ji liggéey lan mooy ay zakatam waa ji nga xamante ni tamit mooy daal loolu après ñu gis lool foofu nag li ñuy gisaale almaalul mustafaad alal ji nga xam ne dafa yokk ci sama alal mën na nekk tamit salaire bu may jot ak yooyu yëpp mën na ko nekk mooy façon alal yooyu ana naka lañ ciy génnee seet zakat insha allahu buñ paree ci yooyu ñu gis beneen ensemble bi ci tegu muy al ibilu wal baqaru wal ghanam géléem nag ak euh, xar ak bëy bu ñu paree ci loolu ñu jël ñan mooy ñu jël ñoom céréales yeeg mooy ci wàllu mbay mi yooyu noonu lan mooy seen zakat bu ñu paree nag ci loolu lan lañuy jëm mooy dañuy dem ci ginnaaw bi ñu xamee ne lii lañ ciy joxe waaw ndax ndax ndax ci biir di ñëw lañuy xool lan axdu shay'in maxsuus mooy pare nañ ci axdu euh, euh, ax euh, min maalin maxsuus pare nañ ko min shaxsin maxsuus pare nañ ko ala awsaafin maxsuusa pare nañ ko globalement mais yeneen yi bu ñëwee bu ci nekk am na tamit seeni condition ci biir yenn yoo xam ne am na seeni condition ci biir mais en général yi ñooy condition yi nga xam ne ñoo war a daje léegi nag mu dese ñu axdu shay'in maxsuus jël mooy ci définition zakat lu jagoo loolu may jël ci alal ji mooy lan loolu nag la ñuy gis ci jataay bii di ñëw lan mooy zakatu az-zahab wal fidda lan mooy zakatu or ak xaalis lan mooy zakaatu suñu monnaie yi lan mooy zakaatu xar ak bëy lan mooy zakaatu ñoom gëléem ñoom nag lan mooy zakaatu ñoom ñoom ceeb ñoom sorgo ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom bale ñoom dugub ak gaayoo yëlee après buñ pare ci loolu nag kon fii waqtin maxsuus fii waqtin maxsuus mooy gisaale nañ ko mooy xaw xawli dugalaale na fii mooy fi waqtin maxsuus mooy dañ koy génne ci jamono mooy xawalaanul xawli bii ñu gis at yi nga xam ne soxlawu ko soxlawul mu mat at mooy wa aatu xaqahu yow xasaadi yi nga xam ne bés bi nga ko góobe bés boobu nga koy génne lool mooy fii waqtin maxsuus lool moo jëm ci wàllu culture céréales yeeg li jëm ci wàllu mbay mi ak li nga xam ne rikaz tamit bosam moom waqtin maxsuus boo ko boolee ci mbir yi boo ko boo moom mën nga ko boole mën nga ko génne kon waxtu maxsuus gis nañ ko mooy xawalaanul xawl day am ci yenn alal yi am yoo xam ne soxlawu ko léegi nag buñ paree ci lool lañuy gis li ashxaasin maxsuusin ci ñu ñan la ñuy jox zakat ñan lañu koy jox xam nga bokk na ci condition yi nga xam ne ku mel ni Maliki yi rahmatullah alayhi yi ñu doon tudd nii mooy zakat bi ñoom am na yuñ ci boole kom fan ngay joxe zakat bi boo ko génnee est-ce que mooy loolu mooy masalaam est-ce que euh, mën naa jël sama zakat Lyon yónni ko Madrid wala jël ko Lyon yónni ko Sénégal wala nekk Sénégal yónni ko maatam loolu lu ma naan Sénégal yónni ko Matam nekk Dakar yónni ko Matam ainsi de suite yooyu lay dugal wala ma jële ko Australie daal di ko yónni Saudia loolu noonu fooful masala yooyu am na ci Maliki rahmatullah loo xam ne charte lañ ko ci def këre gis nga bés boo ko yóbboo feneen fu wuteeg fi nga ko war a yóbbu dañuy considérer ne joxe woo dara waaw loolu it dinañ gis côté yooyu ak ñan lañuy jox sarfu zakat ana ñan lañuy jox zakat bi waaw ñu gisee loolu pare après ñu jeexale li nga xam ne mooy rikaz insha allahu taala kon jotaay bii di ñëw ñu gis zakatu al-dhahab wal-fidda muy wax du shay'in lañu ciy jël